borom bi nee na damay dajale damay damay dëg dëg yowmal qiyaam damay dig ma dëg indi lépp loo xam ne moom lañ defoon lu doon lu doon niru lu baax fii ci kaw suuf ma def ko pënd woo xamante nii haba am mansuura comme dóom bu nekk ma jël ngelaw bu foor ñëw ëpp ko mu naaw waaw dara lu jariñ dara la leen dul jariñ ëllëg dañ koo gëm ku gëmul ëllëg lan la dara di jariñe foofu na lu baax <laughs> dina ko jariñ fii te bu duggee safara du bokk ak xam ne ñoom seen fii ay criminel ay assassin lañ ci woon mbugal may gën a woyof par rapport ak ñooñu mais safara moom fa ay sax waaw <laughs> loolu ijmaa la amul benn borom xam-xam booy dem boo xamante ni dina la wax contraire wu waaw wax naa la nag ñu léegi ñii moom jarul nga leen di moom waaw façon yi ñu am ci nga xamante ne nii ñenn ñi moom ay caniveau sax leen tane parce que caniveau bi nga xam ne see baaxul nga moytu ko mais ñoom dañuy tarigo mooy fi ñuy euh, euh, mbalka yi ñuy def salta yi saxaleen tane ndax biñ ko gis xam ne fii la nga moytu ko mais ñoom dañuy mbubboo nit ku baax nit ku sell jàpp nit ñi di leen gor di leen di leen këppatal waaw isbaana jënan hada zamani julluhum fuxuux wallahi qad qaala al cheikh ahmadul xadim waxati na dëgg waaw radiyallahu wat naa ci yàlla man bàmbalaa waxat baana leer naa annama ha am na ah, li xew ba am mooy am na maa suyuuxu gis nga bari ñu ëpp ci sëriñ fii léegi ñuy wax sëriñ fii léegi nii ah, ñoo hum li ëpp ci ñoom foofu koy këpp tëll dañuy këpp tëll comme ni nga picc mi boo ko bëggee jàpp tegal ko benn piège waaw ba mu ci piège bi nga jàpp ko ñoom noonu la ñuy def taalibe yi seen ngëm yàlla la këpp tëll waaw ne ko moom ko sànni ko fële ci doyawuñ ko dara lu ñu doy ngëm yàlla remplacer la nag culte de personnalité nga nekk ci ñoom rek del dag bi ci ñoom di xër ci ñoom di dog ci ñoom di moy yàlla ndax ñoom nee na wal iyaazu billah ay tëpptal lañu ñooñu ay mbalkaa leen waaw moo tax nga ne way saa yow sa wax ji diir na ma ne la mais borom bi waxul ne gaa yi mel noonu ñoom innahum kal an'am ñoom comme jur gi mu ne bàyyi loolu bal hum abal ñoo gën a sànk jur gi waaw waaw wow wa rubba shakhsin qad ala 'inda al-'uyub ka'annahu qutbu ar-raha haythu yabit wasituhun tashara fi al-buldani wa huwa ka'qirlab ar-rahman wallahi loolu la ko waxaate moom Cheikh Ahmad al-Khadim alayhi ridwan al-baqi al-qadim waaw mu ne war rubba bi wax loolu suñu borom di wax noonu ci aaya yooyee ni gaa yi kal an'am comme ay njaay àll comme kii boobu ay jur jur ñoom xaraki bëri ci ñooy doon ñoom la ñuy ñëw bal bàyyil wax jooju parce que ñii sax ñoo yoo leen dara bal hum abal ñoom ñoo gën a sànk waaw te borom bi nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla min ahlul kitaab ñooñu ak ñi ñuy wax ne gaa yooyu ulaa'ika hum sharrul bariyya mbir ñoo ci yées. waaw yow nga weddi yàlla di mbubboo woo diine kooku moo gën a bon sax yéeféer bi nga xam ne max da la dafa fee ndax na nga koy mën a moytu moom laa doon wax ne mbalkam poubelle yi fii caniveau yi tuyaux yi def poubelle yi ak saleté yeeg fosse septique yi di toj yi ah neefare yi nit koy moytu bi nga xam ne fii da nga koy moytu mais loo xamante ne dañ koo defar ba rafet ni ñëw ñu foog na lu rafet la dëkkate yëpp xadra ud diman diman la mooy dafa wert nii rek mooy sën bi sën bi fekk façon salte yu nekk sotti nañ ko fa mu taw nag mu taw mu jax ab ab gàncax génn fa verte ci kaw nga foog ne noonu la mel boo ñëwee ci suuf ba xëcc ko yow da ngay waaj a wocc booy xëcc ci suuf booy sën nii ba ci biir da ngay wocc salte yi nga xam ne ñoo fa nekk waa ji noonu la mel waaw verte nii ndeke poubelle lañ waaw mu ne war rubba shaxsin bariwaane nit koo xam ne qad ala indal uyun fa nit fa fa bëtu nit ñi yu kawee la di ko màggal waaw di ko yëkkati di wax ay biram naan moo fi raw du moroomu nit ñi sëy dew buñ ko dundee ñii di trans ñii di daalu waaw bu rombee ay way yow buy romb ay escorte escorte ñenn ñi sax boo mayul duñu duñu wayu ñépp ndax sëriñ di way jàppal gaa yi jàpp ne mooy borom jamono kan ala inda al-uyun waaw te annahu qutbu raha haythu yabin fu mu feeñ nag fu mu tëll ba ne nii da ngay foog ni nii kii mbir yi autour mooy centre affaire mbir mooy mooy mooy mooy affaire bi quoi waaw wasiituhu intashara fil buldaani wala si man bàmba maa leen ko te ab siitam mooy ab écho aw wayam ak a siiw ci gox yi foo dem ñu koy tudd daanaka waaw tey seen diw du moroomu gaa yi jàpp ne rien que tudd turam rek ñoom texe nañ waaw mu ne loolu de la mel ci nit ñi waaye xam nga lan mooy réalité lan mooy xaqiiqam lan mooy dëgg-dëgg waajoon wa huwa kal qirdi la rahmaan te kooku comme golo fa borom bi nga xam ne moo fees jël ak yërmande waaw nga naan ma damaa diir ñeme nga ne Sëriñ Tuubaa li wax daa biir radiyallahu anhu lu ci biir dëgg la neexul rek waaw dëgg la neexul képp waaw jarul raay raay lante beeg jaar fii wëg ma lii la wax lii la wax dara la waxul lii la wax waaw ku ci gis bopp na ku ku ku ku ku ku ku safa ñendu ñendu waaw lii lii la bu dee da ngaa jàpp ne ci nga gaawal nga dem nga fóot sa bopp loolu la loolu sax lay jàng nekkul rek ñu indexé bi non non mooy wax pour wan ni lii am na ku ci mel fexeel nga génn ci ku amoon projet mel noonu ngir di dajale jaami yor xutaam bi dajale alalu àddina di ko jaare ci nit ñi di leen dëbloo ay baati nag yoo xamante ne te lépp baatil la ay neen la gaawal nga génn ci waaw moo tax yooyu bul ma déglul façon yu mel noonu nga xam ne ñoom ngay gis léegi bari suñu réew yeeg YouTube yi ku nekk ak journaliste yi ñu waxoon keroog yu bëgg jaay papier ñoom ñoom am nañ responsabilité bu rëy façon journaliste yoon fekk benn zindiq boo xam ne mais ñoom ma xalu naa fekk di woote diine naan diine parce maamam wala baayam ci la newoon waaw ñoom saa bu xam nañ ne sawaay borom jémmiñ guy nàcc la du wax jàmm <laughs> te dafa dëgëru fit ñeme tàcc mën a fekk wal iyaazu billah amul sax kersa ci ak âge yi mu am quoi ak jege gi mu jege baab ma la yoonam newu ci muy kàcc di wax gi diine yàlla ji di xaraamal ak daganal yoo xamante ne nii lu yàlla daganal mu ñëw di xaraamal lu yàlla xaraamal mu ne dara newu ci ba pare di jaay ne daa am sañ-sañu def loolu. journaliste yi nga xam ne buñ bëggee jaay papier dem wax ko am ngeen responsabilité bu rëy boo xamante ni wallahi ca seen kanamu doom dina leen ko lay waaw parce que seen loolu ngeen publier am na façon ñoo xamante ne muccoon nañu ci ay waajoojee ba ñu ko liiree keroog lañ commencé am doute ñenn ñi di ko topp naan ah parce que di ko xoole maamam wala baayam ba tax ñu naan ah bu ko waxee ala amaana am na fu mu ko teg te tegu ko fenn lu dut xam ne moo féete kaw ba gémmiñam ji muy bakkanam bakkanam kese lay topp waaw kooku moom qad ittaba'a hawaahu ilaahahu hawaa waaw mooy bànneexam ku mel noonu jarula déglu waaw lii imaamu Nawawi wax moo am demal nag ci ngir bu Maliki Shafi'i Hanbali ah, nga dem ci Awzaa'i na yeeg Sufyaani yu na yeeg ñépp lii wa fi lii mooy aqida waa ahlu sunna wal jamaa mooy aqida waa julli ñi waaw lii yonent bi sallallahu alayhi waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la faqad ajma'a almuslimun ko dee di bokkaale yàlla yonent bi sallallahu alayhi na ci yow ne noon nga dee safara nga jëm ku dee dekkaale wala woo yàlla àjjana nga jëm waaw mu ne fa amma dukhulul mushrik al imam an-Nawawi al minhaj kanta duggug mushrik bokkaalekat bi an naara fa huwa ala umumihi fa yadxuluha wa yaxludu fiiha wala farq fiihi bayna alkitaabiyi walyahudiyi wannasraniyi wa bayna abadati al awsaan wa saa'iri al kafara waaw lii itam oh lii imaamu Nawawi di wax ak am solo waaw xam nga jamono yële <laughs> am na ko waa fi laaj benn laaj benn mbokk ba ma ko déggee laa ko ne xanaa Sénégal da ngeen amati problème o daa amati buzz lu xewati lu mel noonu daa am ku <laughs> faatooti <laughs> waaw ndax ay question la yoo xam ne mooy buzz la affaire bi gaay xam-xam ñoru leen moo tax lu ma dégg benn waaye ci ñoom euh, ku jàmbaare ci ñoom Sénégal c'est mais de toute façon ay Sénégal yi nekk fi naan ay lii nii lan mooy attey euh, fekk wam affaire wu góor jigéen ba ñu waxoon ne xaw dañ koo sulli génn ko euh, ca almere taal ko xaw mu naan tàntaa di wax ñi seeni at lan mooy attey góor jigéen ak ak yooyu loolu intéressé wu leen wax na dëgg wallahi ñoon intéressé wu leen du seen affaire du seen affaire soxlawuñu ko soxlawuñu ñeneen naan yàlla lii yàlla atte yooyu soxlawuñu ko du seen affaire waaw xam nga lan xew-xew bu xew la deux ñu kaw commencé cëkk cëkk ku nekk di wax waaw ku nekk di jaay am na lu ma ci xam waaw fekk wala laaj ci euh, jullit est-ce que am na droit ñaanal ab yéeféer ak chrétien wala ab yahud bu gaañu quoi est-ce que am na droit naan yàlla na ko àll yërëm mais amu ci droit wan ko ah yi eh, dafa leer wa ma mu'min ah non euh, si euh, bi muy wax yeneen ci bàyyi saa salaam ne ko amoon ne ko bul ñaana oh, Seydina Ibrahim waaw ni eh, eh, oh, eh, buy gisee ñaanu Seydina Ibrahim gam noon ñaanal baayam nekkuloon illaa am maw'idatin wa'adaha iyyaa waaw waaw tawa muy wax ne roy leen comme Seydina Ibrahim illaa qawla Ibrahima li abiihi la astaghfiranna laka wa maa amliku laka min Allahi shay'an mu ne seen royukaay la ba mu des lii wax jool bu leen ko ci roy te yonent bi alayhi salaam borom bi nee na ko innaka la tahdi man ahbabta bëggoon na si Abu Talib tuub bëggoon na baax boo ko may doon mais tuubuñu borom bi keroog ba mu génnee àdduna dafa wàcc innaka la tahdi man ahbabta waaw waaw wa ma kana li lin nabiyyin walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin voilà jaaduwut ci yonent ak ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla ñuy ñaanal njéggal ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi waaw amuñu ci amuñu ci li nga xamante ni mooy droit waaw borom bi permettre leen ko ah yow imagine nga lool borom bi wax lool yow nga ñëw di wax lan maa kaana lin nabi waaw maa kaana la wax lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walaw kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim waaw ci la door a teg aay bi ñu doon sànq wa maa kaana istighfaaru Ibraahiima li abiihi illaa an maw'idatin maw'idatin wa'adahaa iyyaahu falammaa tabayyana lahu annahu aduwwun lillaahi tabarra'a minhu inna Ibraahiima la'awwaahun haliim waaw suñu boroom di wax ne maa kaana linnabi dafa warul te mënu la nekk dafa impossible te dama koo xaraamal linnabi ñeel yonent bi lay wax sallallaahu alayhi wa sallam sayyidinaa Ahmadu Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu ak ñi nga xam ne ñoo gëm ñépp doon dundal ba àddina bi tukki ku ko gëm ku ne gëm yàlla lii borom bi xaraamal lañu an yastaghfiru mooy lan mooy ñuy ñaanal jéggal lil mushrikiina way bokkaale kat walaw kaanu ulil qurba même bu dee seeni way jege ñaale lañ min ba'di ginnaaw ginnaaw maa la nga xam ne tabayyana lahum leer na leen annahum kana ñoom ñeeñee ashaabul jahim ñooy waa jahim ñooy waa safara waaw ci la woon wa ma kaana istighfaaru Ibrahima li abiihi boo gisee rek Seydina Ibrahim nekkul woon ñaan njéggalam dam doon ñaanal baayam malgré gi mu ne woon lu dul illaa an maw'ida da koo tegoon ca dig gam ko digoon ca suuratu Taaha ne ko dinaa la ñaanal ba mu ne ko wahjurni maliya mu ne ko sa astaghfiru laka rabbi dinaa la ñaanal sa astaghfiru rabbi dinaa la ñaanal njéggal sa borom loolu rek ci la jàppoon ñaanal ko. waaye nee na falamma tabayyana lahu ba ko reeree ne moom annahu aduwwu lillah noonu la fa loolu la borom bi def noonu lay kastee boppam mu faatu ci moom baayam joo jële tabarra'a minhu daay fa simpeeku ba set ci moom set ci moom totalement waaw moo ko ci roy moo borom bi ne illaa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi shay'a waaw waaw shay'a waaw non kon nag mu ngi noonu kon yooyu dafa leer <laughs> waaw kanta mushrik est-ce que loolu du bokkaalekat bi mais est-ce que yahud xam ne kooku moom ci la dañ naan la ci la kay suñu waroo mën a suuratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi mu jël ah après mu détaillé ñan ñoo weddi min ahlil kitaab yi ñu suul jëfu weddi yàlla bokk ci ñi ma joxoon téere wal mushrikiin ak yi nga xam ne ay bokkaalekat lañ kon ñoom ñëpp a yem moo tax ak imaamu Nawawi loolu di wax am solo <laughs> waaw léegi bi loo amee mooy loolu dafa leer rek kooku mënoo ko ñaanal moom laa raw sànq ne la li gën loo ko ñaanal mooy buy nga ko mën a ñaanal te li gën loo ko ñaanal mooy borom bi def ci moom li nga xamante ne mooy euh, leerul islam waaw wala tamutunna illaa wa antum muslimun bu leen faatu mukk lu dul ngeen nekk ay ay way wommatlu ngir yàlla nekk ay jullit koo bëgg te du jullit li gën a rëy loo ko mën a defal ala zahril ghaib nga ñaanal ko borom bi ah diw de xol bu sell bi ma gis mu yor waaw yooyu say wax la mais xol moom balaa sell fokk mu gëm yàlla waaw mais dëgg la am nay qualité yu baax jàppali nit ñi dimbali nit ñi mën a sonn ci nit ñi oh. woo de borom bi maa ngi lay ñaan yal na ko def ci moom xol euh, euh, dugal ko ci lislaam ndax kat bu deewee noonu bu dee xol boobu ak lu baax la doon def ko jariñ dara waxoon nañ fi bu yàgg yaa vay fàttali ko sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee na damaa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko inna ibna Jud'aan waaw muy Abdallah ibn Jud'aan ma nga xam ne inna ibna jud'ana kaana al-hilfu manzilahu waaw li matli daynil yamani munshi al-kalimi munshi al-kalimi waaw <laughs> mooy Abdallah loolu xilaasu zahab la li Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Maliki mooy Abdallah ibn Jud'aan boobu <laughs> Sayyidatu Aïsha ci waa Banu Taym la bokk mooy ci euh, ñoom mbokk Seydina Abu Bakar yi ñoo bokk maam Sayyidatu Aisha nee na dama ne yonent way saa saa mais Ibnu Jud'aan de moom da doon def lu yiw di jox nit ñi daanaka cinam yi doon loon dañ koo xamee lool da doon togg rek di jox nit ñi waaw doon def lu baax ba moo tax keroog ba waa Quraysh ba ba ba ba ba ba kilifa kenn ci kilifa yi tooñee yamaan boo bële nangu ay mbiram ba pare du ko fay këram lañ dajaloo woon ngir def benn pacte boo xam ne képp ku fi tooñati kenn nag koo man di doon ñun ñëpp dinañ ànd fukkar ci la nga tooñ delloo ko ko nga tooñ waaw ndax moo doon kilifa ga te yonent bay saasaam woon na loolee léegi ne moom da doon lu baax di def nii moom loolu la ko jar lan la ko jar yonent bay saasaam ne ko jariñu ko dara ndax masula wax ah benn ah, ne borom bi mooy boromam yàllaay boromam wala Eh, eh, eh, rabbi ighfir li xati'ati borom bi jéggal ma samay bàkkaar wala wax ju mel noonu aw kama qaalat alayhi salatu wassalam malgré lu baax lan la def nee na du ko jariñ dara safara la jëm parce que ci shirk la deewee moo tax loolu dafa leer moo tax lii di wax ñun wolof yi surtout wolof yi lii moom ñun bu ko xam quoi mais ñun dañu am problème parce que dafa am gaa yoo xam ne lii leeroon nay jamono de mais dafa am ñoo xam ne léegi dañu ñëw poli affaire waaw dañu ñëw poli affaire yi waaw di jaay de ñoom dañoo am miséricorde dañoo am yërmande walla li de l'humanisme bon yow seetal mais seetlu ngeen waa jëm ne kii kuy faatu ñépp utal ko jour boo xam ne àddina bi yépp ah diw diw déey di tudd turam ko déey États-Unis France euh, États-Unis Europe Afrique Moyen-Orient fële Japon fépp ñu koy fàttaliku ci lu baax li mu woon cet extrémiste là taxaw naan waa ji euh, nekkuloon jullit amuñu droit di ko ñaanal di ko euh, di ñu wàcceel kaamil ci ci ci bokk ci ci ci lii nga xam ne àddina tout ñu ngi ko koy defal dañ naan la yow qabbahaka Allah wa ma qult su bokkul malaan li nga wax nga naan kii ngay wax loolu moom ngay traité loolu koo xam ne waxul lu dul ne li yàlla wax li yonentam wax nga ñëw di ko traité le d'extrémiste pour la pour neex te bàyyi les kaccoor les plus kii nga xam ne ñoom mbir yi fekk mu ngi leen di arrangé kese occidentaux yëg yooyu mooy baax na nga xam ne deux poids deux mesures rek mbir neex ñooñu moo tax nga ñëw di bëgg a wax sa waxu kaccoor yi di dal koo xamante ne waxul lu dul li yonent may sa sa wax qabbahaka Allah su bokkul ma la yàgg li nga wax bal moom moo wax dëgg na àddina bi yëpp wax le contraire bu dee kenn na ko fi wax moom moo ànd moo nekk ci dëgg waaw koo wax dëgg loolu dafa leeral am ñoo xam ne ñëw polier pas-pas bi nga xam ne awaam yi moom lañ amoon loolu jàppoon nañ ko ñu bari xamoon nañ mais gars yi ñëw di leen waxal ay di jaay ne walla ak yërmandeeg yu ma nangam ak nangam naan leen boo gisee yàlla yërmandeeg ni mu yaatoog looloo kii nangam nan lay yërëme ab xaj te du yërëm diw mii nangam ak nangam waxi kàccoor yooyu ñuy wax di jaar ci sentiment fibre sentimentale ñoo xam ne xamuñu awaam yi ba yàq seen ngëm yàlla yàq seen pas-pas wal iyaadu billah waaw sinon yi dafa leer mu ne wa man maata imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne wa man maata te képp ku faatu ghayra mushrik te ba muy faatu moom nekkul woon koo xam ne day bokkaale waaw non fa amma dukhulul mushrik voilà loolu la woon quant à duggu mushriku ci bokkaale yàlla am naara safara fa huwa ala mooy loolu lu ñu joyal la ci ñoom ñépp la kenn génn ci fa yadxuluha mushrik bu nekk boo deewee ne nii di nga fa dugg wa yaxludu fiiha ta fa ngay sax wala farqa te lii nag amul différence fii ci lii baynal kitaab yi diggante ki nga xam ne moom dañ ko joxoon téere minal yahuudi wan nasaara waaw ci juif et chrétiens yi moo ci yem amul benn différence al yahuudi war nasaara yi moo xam yahuud bi la day dugg safara bu deewee ne ci aqida boobu dafa lay sax amul benn différence baynahu wa bayna abadatil awsaan ak ñi nga xam ne ñooy jaamu ay xërëm ci comme mushrikuuna Quraysh yi wa sa'iril kafara ak mboolem xeetu yéefér yi nga xam ne ñoo existe ndax al kufru funun waaw kéefér ay branche la ate ci biir ñii di jaamu ay xeer ñii di jaamu ay symbole nangam ak nangam ñoom ñépp ñii di jaamu ne ne yàlla la ñuy jaamu mais nañ ko booleg leneen waaw ndax ma na'buduhum illaa li yuqarribuna ila llahi zulfa ñun nekkuñ di leen jaam lool ngir ñu jegeel ñu kañu naan allah zulfa ak jege ñoom ñépp ci yam waaw mu ne wala farqata amul benn différence inda ahli al-haqq bayna al-kaafiri inaadan wa ghayrihi te amul ci waa dëgg mooy waa ahlu sunnati wal jamaa ñi nga xam ne ñooy topp alquran ak sunna su leer amul benn différence diggante ki nga xamante ne nii yéefar bi nga xam ne dafa féttéerlu comme zaaru Abu Jahlin bi waxay di ak ki nga xam ne yéefar la mais moom il est normal quoi moom bon man je chrétien je suis athée je mais dafa jàmbu rek quoi liñ naan dafa jàmbu rek waaw moom lu bari ko dina ko supporter ci jullit ñi bokkul yéefar bi nga xam ne ay naa dafa bañ ba pare wet di di xeex mere jullit ñi bañ ñii ne bañ kii ba pare mu ne ñooñu amul benn sikki ba amul benn différence ci waa ahlu sunna moom laa loolu wax ne ne ngay wax naan humaniste la li mu def wala gaa yi ko ma ne la kooku ci kaw suuf loolu borom bi ci maandu teen loolu dina ko fi jariñ loolu tax ngeen koy utal jour yu mel noonu <laughs> la moom do islam loolu mooy ak fayam ci ci kaw suuf waaw ñu koy tudd ay yoon comme li ñu wax sax léeg-léeg sax ñu ko benn satellite waaw bu leen neexee tudd ko planète bu leen neexee loolu seen affaire la mais fa yàlla loolu lépp du dox waaw loolu lépp daraat gi du dox <laughs> waaw wala bayna man xaalafa millata al islam wa bayna man intasaba ilayha waaw te amul différence diggante ki nga xam ne dafa wuteek yoonu l'islam ak ki nga xam ne day woote wu ci l'islam la nekk mais bokkaale kat la boo xam ne moom yoonu ma ci new xam na ko mais affaire yi leer na mais de toute façon day bokkaale booy wax mu naan topp leen mais lii lañ fekkoon maam ci la ñuy ne waaw suñu yii nii kenn mënuñu ko tere waaw diw ma fi nekkoon yàlla yàlla yàlla yàlla gis ngeen li ko dal te waa ji nee na <laughs> bu jógee ne moom ab ab ab imaam la mooy moom pas-pasam ci jàpp na ne mbiru yàlla il faut xërëmam yii ndëppam yii euh, euh, euh, kiiwam yii nii mu fi yor guyam yii nangam ak yii loolu waru cee ñàkk mu ne ñoom ñépp ci yam kooku day woote wool islam ñu leeral ko lépp mu ne sama yoon a ci newul waaw di tëkku nit ñi naan leen dinaa leen nangam mais ñoo yëpp mushrikun boo xam ne mu taxaw tay ko di bokkaale yàlla ñu koy wax muy continuer ci lool mu ne ñooñu ñii ñépp amul benn différence wala bayna man xaalafa millata al islam wa bayna man intasaba ilayha waaw waaw waaw <laughs> akbar waaw mu ne wa amma al imam an-Nawawi rahimahullah ndaal kanta duxulu man duxuli man ma duxulu man mata ghayra mushrikin lil janna fa huwa maqtu'un lahu bas kanta dugg koo xam ne du mushrik ajjana kooku tamit lu ñu dogu la ci moom lakin waaye te lii gisoon nañ ko jotaay bee ñëwee in alhamdulilah in lam yakun saahiba nekkul borom bàkkaar bu mag kooku moom loolu dañ ko ciy dogu waaw loolu la ñu lislaam gëmloo waaw waaw waaye lakin in lam yakun saahiba kabira maata musirran alayha daxala aljannata awwala waaw nekkul koo xam ne borom bàkkaar bu mag la boo xam ne ca la sax ca ba ci mooy moom melul noonu melul noonu kooku day dugg àjjana fi ñuy njëkk dugg àjjana insha allah wa in kaana saahiba kabira bu dee nag boroom waajoojee boroom bàkkaar bu rëy la bu mag la maata musirran faatu continuer ca bàkkaar bu mag boobale comme ray nit njaaloo ak def yi nga xamante ni bàkkaar bu mag la fa huwa tahta al mashia kooku mu ngi ci suufu eh, ronu namm namm yàlla fa in ufiya anhu daxala awalan wa illaa udir buñ ko jéggalee bu ko borom bi jéggalee lépp malgré li mu def kooku day bokk ñi jëkk a dugg àjjana malgré li mu def wa illaa bu dul lool rek mooy deful kenn ram mu ko jéggalu ko deful lool mooy li waxoon waxoon nañ ko sànk sax waxaatoon nañ ko uddi ba des nañ ko buggal summa ginnaaw gu uxrija minan naar ñu génnee ko fi nga xam ne mooy sawara hmm? wa udxila wa wa wa wa xullida fil ñu daal di koy saxal eh, eh, fi nga xamante ne mooy aljana wallahu a'lam borom bi mooy nag ki gën kon mbir maa ngi lii mooy aqida wa ahlu sunna wal jamaa moo tax hadith yi yëpp imaam muslim indi leen kitaabul iman lii mooy pas-pasu waa ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko amoon yooyu yëpp kenn du ci polémique ay di faatu na nangam ak nangam yooyu yëpp kenn du ci polémique waaye nag ah warai shati warai shati yar'a dhi'ba anha fa kayfa idha dhi'abu laha ri'a'u mu ne gis nga waraay cheikh ki nga xam ne mooy mooy lii moo ñu dal ki nga xamante ne nii mooy euh, sàmm jur ji lan lay def da koy protéger jur ji contre till yi ngir mu bañ ñu bañ koo fàdd lekk leen gaynde yeeg segg yeeg yooyu waaye léegi nag damay laaj mais buñ jëlee gaynde gi wala segg gi wala till gi ne ko léegi yow lañ bàyyee troupeau bi aywa euh, gétt gaa ngi yaa maam gaynde maam bukki dénk naa la maa ngi dem nag fii ma ne dama war a dem fële ca ndakaaru dëkk fii nag ci <laughs> reefan <laughs> walla fii nii <laughs> ci ñoo joor ah bay léegi dénk naa la sama gétt gi maam bukki yow laa fii dénk dénk naa la jur gi nag ma ko toppatool nag juróomi fan rek laa fay def du ma yàgg maa ngi ñëwaat <laughs> Allahu lool lool lool lool nan lay def waa ji bu ñu bisee kooku waxuma la dara balaa génn yow ñoo door du ngeen di jël dex bi bala ngeen a jël seen dex googu waa ji balaa jël dex bi <laughs> fekk na sawaay saccagé na kii yi quoi tilli gi tilli gi ma ne saccagé na li nga xamante ni mooy troupeau jur gi léegi nag looloo xam ay gaa yoo xamante ni ñoom ci seen bopp dañ leen a waroon a sori dañ leen a waroon a sori eh, way ngëm yàlla yi rawatina ñi nga xamante ni seen xam-xam daa def awaam yi léegi ñoom ñooy ñëw improviser seen bopp teg seen bopp samp seen bopp ne ñoom nag ah, ñoo leen di ñoo leen di tarbiya ñoo leen di tarqiya ñoo leen di nàngam ak i nàngam walla iyaadu yow dañ la waroon a wax interdit de les yow dañ laa waroon a wax comme ni policier di def ci justice di def waaw waa yoo xam ne day harceler femme am wala boo xam ne wala yu mel noonu wala yu mel noonu ñu ne la nag interdire nañ la côté yooyu yëpp nga fay jaar waaw yow périmètre boobu dañ la koo tere waaw ba pare defar la bracelet électronique bëri na ñu naan ay sëriñ fii nii ay kilifay diine ñoom bracelet électronique lañ leen waroon defal ne leen yéen vous en résidence surveillée di leen surveiller ñoon ñoon vingt-sept heures sur vingt-quatre waaw sa biir bii nga nekk sa kër gi defal nañ la domaine boo man nga ci dox génn di dox sa tànk yi di euh, ngay mën a sa nga bañ a am problème dox ta deret man ngay dox di wër léegi mais yemal fii lépp loo bëgg mën nañ la ko fi indi waaw mais bul génn sa kër yow interdit de di jege kenn yow bul jege kenn waaw parce que ku ñu jege dinañ la transmettre seen virus bu bon bi mooy seen aqiida yu yiis gi ba pare naan la tuddalu ko mbubb dañ ngay defar ñooñu dañ leen waroon a sori bracelet électro électronique lañ leen waroon a takkal wallah <laughs> waaw war a génn rek wala di jege kenn rek mu ne taan taan taan taan taan police yi ne foofu yëpp fakk kay benn chance këram ay sa rek ci biir ba pare nag gis nga beneen yoon gis nga liñ la dañ la koy tere yow dinañ la jëme dugal ci sa biir beneen salon nag imagine ñu mel noonu nga xam ne loolu mooy li jaadu lañ loolu lañ leen waroon def sori leen way way pas pas awaamul muslimin yi nga xamante ne seen pas-pas baax na léegi ñoom ñu jóge na leen am ñoo leen di aar quoi ñoo leen di tarbiya ka nàngam ja ñoo leen di tarbiya mbokk ñoo leen di tarbiya walla iyaazu billaah looloo tax ñu am dérive yu mel nii yoo xamante ne waratu ko woon a dégg ay débat yoo xam ne waratu woon a am bu doon amoon nañu iman bu jaar yoon waaw waaye nag malheureusement c'est comme ça waaw c'est comme ça c'est comme ça waaw ku nekk nag la nga war a leeral ngir ñu bañ a mbaal kenn nang nga ko def te yàlla tax waaw na ko def te yàlla tax waaw na te yàlla tax waaw quant à résultat borom bi gàllu le résultat quant à résultat borom bi gàllu le résultat xatta yonentu mi alei salaam yoram bi gàllu ko résultat waaw dana ko rek jottali wa ma ala rasulina illa al balaghul mubin nekkul ci loosu suñu yonenti alayhim alsalatu wassalam illa al balaghul mubin lu dul jottali gu leer gi ñun jottalee ñu war kanta ku borom bi def mu nangu loolu borom bi ci loxoom la nekk innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha yow njub di ngay woote yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yaa koy def ci xolu ku la soob waaye borom mooy seet ku ko soob def ko ci xolam mu nangu ko waaw yow nag am nga loo man wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim man nga nag orienté wone leeral wane yoonu mustaqim yoon wu jubul man nga ko képp ku ko roy loolu man nga ko waaw loolu man nga ko mooy yemal ci loolu kanta la cay xew loolu nekkul pour yow kon nag ñu yem noonu insha allahu taala